mooy luy tudd ash-shajaratul mal'una garab goo gële nga xam ne dañ koo rëbb fil qur'aan ci alqur'aan waaw mu tàmbale woon ko doon wax naan wa te suuratul israa'il suuratu banu israa'il mu ne wa ida alayhi salatu wassalam wa ida qulna laka wa id qulna laka inna rabbaka ahaata binnas wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wash-shajarata al-mal'unata fil qur'an wa nukhawwifuhum waaye fama yaziduhum illa tughyanan kabira mu ne gars yi maa ngi leen di tiitloo di leen moytandikuloo wayu wayu wayu wayu yuhadhirukum allahu nafsa borom mi ngi di moytandikuloo boppam di leen wan ci alquran ah jaraalam sa majesté côté boobule taraayam di leen moytandikuloo mbugal ma mu yor moo tax sànk mu ne ko xamoon la fa yàlla ci mbugal doonul woon nekk koo xam ne day bàyyeeku di loolu le waaye loolu de fama yaziduhum yokku leen illaa tughyanan kabira waaw lu dul mbeewte <laughs> Eh, imaam suñu imaam ba ndeysaan eh, doon naa leen ko wax jamono yële eh, fële ca Val d'Argenteuil waaye dama xamul ni mu tudd <laughs> dama demoon daaw <laughs> fekk fa mu def xutba bu am solo insha allah loolu am naan daal ma ko enregistré woon imaam bi doon wax naan mais qu'est-ce que vous voulez ay points yoo xamante ne nii ay jeunes yoo xamante ne léegi yoo xam nañ naan ay jullit lañ waaye ak ka ñoo sori njàngaleem l'islam ak ka ñoo sori njàngaleem yonente bi alayhi salaam mu naan qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour des gens qui n'ont pas peur de l'enfer ah, des gens parce que dañoo xamul voilà des gens parce que dégg dañ koy fowe quoi voilà qui se voient en enfer en train de chanter dans leur rap et dans leurs chansons di wane ne ñoom buñ nekkee enfer nii lañuy def di sànni loxo naan dañuy way di di di rapaka salam <laughs> mu ne ñoom ñooy defal ñoom <laughs> mooy tëgg leen alquran moo leen di tëgg waaw gis nga fërsonbi weñ lu mu xomak xomak xomak boo bëggee mu bi leerat dina ci am dinañ ko tëgg ba xam ne moom tëgg dëgg du amateur te usurpé wul identité waaw kooku moom boo ko joxee nga bàyyi ko moom dem dem dem gën ñëwaat <laughs> boo ñëwaatee mën a nga ne ko damay dem jàmm gën kat waaw mu ngi nii ci géej waaye damaa war a dem jàmba gën nii bu ndakaaru bi bu bu fee baali bi ne maa ngi ñëwaat waaw ginnaaw jak saaw <laughs> après jak saaw kañ ngay ñëwaat moo xam naa du ma fa yàgg ay quatre heures mu ne bon dina baax yow kay boo ñëwee fekk moo pare boo ñëwaatee gis muy lerat il faut nit ñooñu ñu sóob leen ci ñi nga xam ne ñooy rabbaani yi woon ñi nga xamante ni ñooy ay yaraakoon yi nga xam ne seen yar ñu ngi koy tibbee ci alquran ak sunna waaye bañ a nekk ñoo xam ne dañoo xam waaye amuñu jikko yu de passé xam-xam waaw manuñoo parce que am nañu am loolu borom bi may na leen xam-xam kenn du ci xëccoo kenn du ci werante waaye affaire siyaasa bayna naas loolu dañoo am problème côté boobu mooy doxal bi ñuy doxalanteeg nit ñi. benn li ñuy waxe léeg-léeg du approprié moo tax ña mënoon a jariñoo ci seen njàng ñoom ñëpp kenn bu ci ñu bari duñ ci jariñoo wala bu dee ñu bari nañ ci jariñoo am na ñoo xam ne dinañ ko xañ dina leen ko xañ pour lan parce que moom melokaanam ni melo ak waxinam ak ni nga xamante ne noonu lay joxee xam-xam bi ak noonu lay indexé nit ñi ak noonu lay dugge nit ñee ko dal loolu dafa am solo booy yooyu ñu mel noonu lañ mën a tëgg mooy kon yërmande yàlla ji <laughs> dafa yaatu dafa yaatu waaw lépp loo gis muy yërëm dara ah cofeel l'amour ci yërmande yàlla ji la jóge te benn lañ ci borom bi defal ñi nit ñi di soppante seen biir la famille nekk une famille boo xam dañoo dëppoo nekk benn forme un corps nga xam ne bu kenn ki di dem sax ñeneen ñi dañuy jooy bu waree tukki sax nga gis ñeneen ñi di jooy bu waree ñëw dañuy bàyyi lépp luñ defoon di ko waajal waaw ne aéroport ñun ñëppay dem ku nekk na non pama man damay dem non non ma pama man maa ko war a jëkk gis ak yi buñ gisee daw laxasu wante kottanti daal di kii noonu wayow gars yi mel ñoo gis ne c'est beau ça loolu moon rafet waaw <laughs> loolu loolu ndeke magam la quoi kii rakkam la kii soxnaam la kii maamam la kii nijaayam la kii nàngam ak nàngam xaritam la di gis yërmande googu cofeel googu ñu amalante borom bi ne benn kepp la ci yërmande la ma xam ne moom laa denc ëllëg ngir ña nga xamante ne nii mooy euh, li nga xamante ne mooy euh, ëllëg ngir ñi nga xam ne nag ñoo ma gëm <laughs> waaw moo tax fa sa aktubuha dinaa ko xel séef naa ko dencal bindal naa ko te dinaa ko defal ngir ñi nga xamante ne nii yattaqoon ñooy ñi nga xam ne ah ñoom nag ñoo ma ragal waaw moo tax ragal yàlla daal mooy mbir mi de allahu akbar allahu akbar wa yu'tuuna zakaat di joxe zakaat seen alal yi li leen ci borom bi ni ngeen génn ko ashuh al buxlu loolu tax nay alaar du tax ak mott du tax ñu bañ koo génne waaw walladina hum bi ayatina yu'minuun sama laaya yépp dañ koy gëm ñooñu laay ñi nga xam ne ñoom laay defal loolee pour ëllëg waaw wax naa la yéeféri jotaay bee ñu génn am na luñ ci am mais mooy ñoom <laughs> coté bu tàng bi la ñu amaale waaw waaw ndax yërmande gi du lépp rek léeg-léeg mbir mi metti moo tax borom bi tabaaraka wa yow yaakaar nga ne par exemple shuhadaa Uhud Uhud ah borom bi yërëmu leen xoolal lu metti li leen dal xoolal lu metti li leen dal bi borom bi naan in yam in yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun mithluhu wa tilka al ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas waliya'lama allahu alladina amanu wa yattaxida minkum shuhadaa wallaahu laa yuhibbu az-zaalimiin waliyumaxxisa allahu alladina amanu wa yamxaqa al-kaafiriin am xasibtum an tadxulu al-jannata wa lammaa ya'lami allahu alladina jaahaduu minkum wa ya'lama as-saabiriin waaw suñu boroom ne bu leen lu ay ngaañ-ngaañ ay blessures dalee tay fii ci xarit Uhud faqad yëg ni dëgg-dëgg massa laaloon na massa dëgg-dëgg laaloon na alqawma waa Quraysh ñoom xaw xarxun ay ngaañ-ngaañ mislu lu mel ni li leen dal wa tilka yëg nag man seen boroom nag te tilka naka noonee nak ñeel ayyaamu bis yaa ngoog nu daa wilo haa ñoo koy jàllar bi bayna naas diggante nit ñi pour tay tay pour yow suba contre yow yawmun lak wa yawmun alayk alxarbu sijaal Abu Sufyaan waxoon comme niñ ko gisoon keroog wali ya'lama borom bi ne lii leen dal nag metti bi dama koo def bokk na ci xikma yi sagesse yi tax mu dal leen lii dal leen Uhud ci mettee ci ay nit ñu faatu ci yéen ngir borom bi leeral ndax boroom bi xam ne ci lu jiitu ana kan moo dëggoo kan ko dëgguwul soxlawul di teg ay nit ñi di def ngir muy door a xam waaye ngir mu feeñal allahu borom bi alladina amanu ñi gëm dëgg dëgg dëgg wa yattaxida waaye bokk na ci sagesse yi tax mu def lii dal leen borom bi daa bëgg jàppe minkum ci yéen shuhada ñoo xam ne dañuy am darajaay martyr loolu du yërmande borom bi nam mu defal la yow nga am darajaay martyr loolu du yërmande sauf que fa ngay jaar daa tar mooy dañ lay faat ci toolu xare ci biti nii daa tar waaye ndeke yërmande kese la moo taxoon inni la ajidu riihal jannati duuna Uhud ah Seydina Anas ibn Nadr radiyallahu anhu nekkoon ki nga xam ne mooy turandoowu Seydina Anas ibn Malik nga xam ne moom ak baayu Seydina Anas Seydina Anas baayam mooy frère se baayu Seydina Anas la Anas ibn Nadr ibn Damdam kenn ak am akii la Anas ibn Nadr voilà Seydina Anas ibn Malik Malik ibn Nadr Anas ibn Nadr mu tudde woon doomam bi di Seydina Anas xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu daal di koy tuddee li nga xamante ni nii mooy frère am bi kookee keroog Uhud ah mu ngi soobu ca biir yi féria naan inni man la ajidu waat naa ne maa ngi fekk di daj riihal janna ajja bi nga xam ne mooy xetu ajjana duuna Uhud laata bala may agsi ci montagne bii bu Uhud bii maa nga fay xee xetu ajjana may xëy daal di soobu ci yéeféri di xare ba ni nga xam ne lañ mooy koy faate faat bu metti boo xamante ne nii ay mbokkam ci boppam dañoo amoon problème xàmmee ko tellement li mu am ay jam-jam ay duur duuru jaasi jam-jamu xeej ba benn sœuram moo ko xàmmee ci ay baaraamam la xool xam ne kii mooy frère am sinon yi niñ ko def keroog mutilé ko ak ni dóor jaasi ci yaram bi yëpp yow boo ko xamoon gis ko da ngay xam ne du kii de du kii gis koo am da naan du kii kon mooy xam nga loolu amul ak metti metti pourtant yërmande la moo nekk ca ginnaaw Allahu akbar mu ne ta bokk na ci sagesse yooyee wala yu mahis Allah ngir borom bi tëgg moom lañ la doon wax sànq naan jeunes yooyee foog leen waaw tëggal leen alladina amanu ñi gëm yàlla tëgg leen ba lépp loo xam ne comme ni ñuy tëgg fer bu xomaat bi lépp luy gàkk gàkk bu nekk ci ñoom borom bi daa bëggoon mu deñ te nii la koy la ko jaarale la ko nam ne wa yamhaqal kaafiriin waaye mu effacé ci kaw suuf waaye mu fee def hein effacé hein al kaafiriin yéefiri na ko noonee <laughs> hein <laughs> kon euh, euh, euh, loolu lu ama am solo la kon nga gis ne yooyu ay mbir la yoo xamante ni nii mu mu mere ci waale tamit li nga xam ne euh, euh, ma euh, mooy yéefir yi ci li bon li nga xamante ne nii moom lañ def keroog li nga xamante ne ci lañu ñëw di jàkkaarloog li nga xamante ne nii mooy kii yonent bi alayhi salaatu wassalaam li nga xamante nii moom lañ def ci lu bon moom yéeféeri daal leen alak daal leen effacé daal di leen duma léegi nag mu ngi noonu ne kon lii yëpp da ngay gis pourtant yërmande la mais gis nga affaire bi day metti <laughs> léegi-léeg mu metti waaw ndax borom bi moo def la mu nekk fa moom eh, mu ne eh, day jaay waaw inna allaha ishtara borom bi daa jënd min al mu'minina wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtulun wa yuqtaluun borom bi nee na inna allaha ishtara borom bi tabaaraka wa taala nee na man de moo jënd borom bi nee na maa jënd loolu taxawoon nañ ci keroog minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi anfusahum seen bakkan yi allahu akbar allahu akbar wa amwaaluhum ak seen alal yi xam nañ ne amuñu de mais borom bee ko tudde noonu ñu tudde ñu jàppe ko noonu lan la koy weccee bi anna lahumul janna ñoom moom ñoom bu ko jëlee buñ nangoo ko jox lool riban ci bu gërëm ndax borom bi xëccoo ko kenn <laughs> sa bi moom de toute façon nga gëm yàlla nga ñàkk gëm yàlla borom bi dina ko jël wa yawma turja'una fihi ila Allah qul yatawaffakum malakul mawt alladhi wukkila bikum yeneen koy saasam aaya bu njëkk fàttaliku leen wa yawma turja'una fihi ila Allah ca suuratul baqara fàttaliku leen bis bi nga xam ne ci ngeen di dellu ci seen borom deuxième aaya bi ci suuratu sajda mu ne yonent way sa sa waxal ne waat naa ne dina leen faat gis nañ ko fi fan yee ki nga xam ne mooy malakul mawti di malaaka mi nga xamante ni moom lañu jox li nga xam ne mooy dee muy Seydina kan fay keroog tuddal nañ la malaaka yi Seydina Jibril Seydina Israfil Seydina Mikaayil malakul mawti mooy kan kan wala du tak ma nala wala na du tak ma déet non non yow foo dégg loolu ayo awa tooñ ma tooñ ma tooñ la ay sa mbokku séeréer yi ko dégg Azraïl Seyna Azraïl mooy malakul mawt waxal ne moom moom la borom bi def muy jël seen bakkan waaw kon sa moom borom bi xëccoo ko kenn mais boo ko ko nangoo wommat jox ko ko ngir moom ci ngir ak sa alal bi mu la jox ba pare ne dund ci tedd ci waaye nag defal ma ci lii loolu wala lay zakat saa yu nekk deux virgule cinq wala mille yu nekk vingt cinq mais saa waay loolu bari na loolu bari na waaye saa yu nekk vingt cinq non non maanaam non saa yu nekk deux virgule cinq képp koo xam ne bari mu impôt dëkk boo xam ne noonu la def taxi yi wallaahi gars yi fa la ñuy daw. <laughs> ci fii waaw eh, France gis ni mu nga affaire yi taxes yi bari moo tax ñu bari di daw waaw groupe yu bari di daw maa ñuy def optimisation fiscale dañuy liggéey ci dëkk bi jël seen entreprise démo si dé eh, dé démo domi voilà domicile yi domicile yi domicile domicilisation domicilisation domicilisation jëf ni Pays-Bas la nekk parce que foofu seen taxi yi bariwul wala Irlande ñii daw France tey liggéey France di fi kii di ex di di def l'optimisation fiscale gars yi naan c'est pas hein c'est pas illégal mais c'est immoral ne yooyu moom ci laïcité la am <laughs> ah légal la de waaye nag moo ngor ànd ci quoi c'est moral moom seen affaire bopp la mooy xoolal loolu gaa yi gaa yi bala ñuy def am yu nekk xam nga lan rek ne kese nga ci mën a joxe te sax ak condition yamu laaj du rek da am mille ñu ne la gaa yi joxe ko deux virgule cinq non non vingt cinq vingt cinq cent yi ne deux virgule cinq bariwul kon nag borom bi tabaaraka wa taala kon sa alal ji xëccoowu ko kenn waaw moo tax mu ne dama leen di ragal leen yàlla te day dépenser leen mimma ja'alakum mustaxlafiina fii alhamdulillah li nga xam ne borom dañ ko defal ngeen ciy wutuwante alal ji nañ ciy wutuwante kese. kër gi nga dëkk bu dul kër gu bees gu ñuy door a tabax am na ku fi dëkkoon oto bi nga jënd bu oto bu bees tàq am na ku ko doon dawal wala am na premier mai deuxième mai nangami mai ñu la ci jiitu woon te bu yàlla defee jàmm accidentéwul ba yàqu di nga ko bàyyi keneen di ko dawal di ko dawal di jaar fa ñu la suul muy suuf sii même bu dee Afrique nga ne newoon Europe ñu yóbbu la koo fële ma ne suuf si nga suuf si ba nekk ba Afrique ba fépp waa ji ne ciy dawal bi jaar kon borom bi da leen defal alal yi ngeen wutu wante moo tax ñu naan miraas <laughs> waaw fii soo koo miraas yi des na la miraas waaw bu yàlla lay def jàmm des na la miraas bis waaw allahu akbar fa kullu li ukuli la budda makulu aw kama qaal waaw allahu akbar lekkkat bu nekk bés dina jot ni ndóof la ñu lekk la bu reena borom bi defu la ñi nga xam ne dafa ñoŋal suuf lekk seen seen seen seen yaram waaw waaw mooy yaa doon lekk ñu nawet dinañ di xar di lekk di jënd yàpp nag di lekk jën di lekk waaw pomme di lekk orange ceeb pat lu ne lekk bés dina jot yow dañ lay lekk loolu mooy lan nan lañuy ah, la jëlee ba suul la ci biir suuf <laughs> ba duut yi ñëw sax yi sax yi gis nga sa lex bii nga doon nes nesal lañ ci am wàll nañ ci lekk ba doya ko ay añ yu bari boo mayoon waaye ah lay tiital ah déet ci yëf yi la bokk nag dee nag ci la non faut pas yëg moo tax yonent bay sasam doon wax naan dee leen tudd uzkuru dee leen fàttaleku day bàyyi xel ki nga xam ne bu ñëwee mooy damm bànneex yi dee leen ko fàttaleku ndax mooy tax yëngu bi ñu ne jàppale àdduna bi ñun caaxaan gi ñu nekk hein ci la mbir yi demee ah mukk loolu demewul noonu zalika zannu alladhina kafaru billahi foog ne affaire yi daaw am pola rek caaxaan rek compétition yi dem rek <laughs> caaxaan rek bu jeex ñu teg ci beneen lépp caaxaan di mumbaay kumbaay rumbaay képp <laughs> suñu borom ne wa maa xalaqna as-samaa wal arda wa maa baynahumaa baatila man binduma binduñu asamaan ak suuf ak li nekk seen diggante ci caaxaan taxumaa jóg waaw yeneen yi mu naan wa maa xalaqna as-samaawaati as-samaa wal arda wa maa baynahumaa laa'ibiin binduma asamaan ak suufa gi nekk seen diggante parce que man borom bi damaa bëgg a fo quoi ba léegi yéen jàmm yi ma leen fi indi nekk leen ci programme fo fas di distraction wa ci fo waaw fii mu ne calendrier bi dafa fees ba problème mu dugal ci leneen lañ am waaw Allahu akbar dañuy créer yu bees ngir même fi xaw am ay kii sax ñu fàtt ko bu jeex nag beneen a ngi xaar wala day dem ba sax affaire yi ñooy amandoo léegi nag mu nekk liñ naan tànn sa bu la neex ma ne ceeb du tànn sa bu la neex de tànn sa ba lay alak la boo xawee dëgg wallahi mooy tànnal sa ba lay alak waaw ndax borom bee ne wa maa xalaqna samaa wal ard wa maa baynahumaa baatila binduma asamaan ak suuf ak li nekk seen diggante ndax caaxaan ndax neen waaye malheureusement dalika zannu alladhina kafaru mu ne waaye lii mooy neen foog ne neen caaxaan distraction ah yéegi ak mooy yàlla topp bakkan ak bànneex yi malheureusement mooy njortal te mooy li nga xam ne mooy li mu jàpp ñi nga xam ne ñooy ñu yàlla pour ñoom lii mooy programme àddina waaw suñu borom ne fa waylun toskare fa waylun xurumbugal fa waylun kukk lilladina kafaru min an naar ñeel na ñi nga xam ne ñoo weddi lañuy am ca safara kel keroog Allahu akbar moo tax loolu manu yooyam non Seydina Muusa alayhi salaam keroog bi ko borom bi yónni liñ ko njëkk a wax ba mu ko waxee point tawhid innani ana Allah laa ilaha illa ana fa'budni wa aqimi ssalata li dhikri inna sa'ata aatiyatun akaadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a lu ko defee fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda waaw ne ko man maay sa borom keroog bi muy wax ak moom ca tuuri Sinaay Sinaay wa tiin wa zaytuun wa tuuri siiniin waaw ne ko innanii ana allah ne ko Muusa innanii man ana allah man maay yàlla foofu leer nañu safara la gisoon ne njaboot ji xaar leen noo ñëw mu ñëw dégg ñu ne ko kaddu borom bi wax moom innanii ana allah man demay yàlla laa ilaha illa ana amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te nakk koo jaamu de ay indil lor borom kudut man kon nag faabudu nii wéetal ma faabud nii nag ma jaamu te bu ma bokkaale daa waaye boo mu wéetalee mooy laa ilaha illa allah la gën a màgg luy taxawal laa ilaha illa allah mooy julli mu ne ko wa aqimi salata li dhikri del taxawal julli ngir di ma fàttale ko waaw waaw allahu akbar kaay nag ma wax la beneen information bu capitale muy al imaanu bil yawmil axir inna saa gis nga li ñu naan saa bésu taxawaay ba nga xam ne gis nga boo nekkee ci lii borom bi ne daalika zannu alladhina kafaru wallahi da ngay dem ba fàtte yawmal qiyaam ba pare nga dem ba ñi koy wax sax da ngay jàpp ne dañoo rengar noo ñii ñii ñii bu ñuy wax sax da ngay jàpp ne boo ñii vraiment ñii ñii ñii ñii day à la dañ leen di traité muy ñaaw quoi jàpp ne mais ñii ñii ñii ñu naan ay ajjana ki safara ñii non mais laissez-nous vivre waaye jooy amul mooy oh ndax lan programme dalika zannul ladina kafaru moom festi moom dell moom convaincre nañ ko bal bokk na sax ci ñuy convaincre ñeneen que ne lii mooy baatilaa gii neen bi ñu nekkee distraction yeeg yii ak tentation yi nga xamante ne satanique mooy yi nga xamante ne moo fi war a dox waaw mu ne ko kaay ma yëgal la benn mbir yaa bala ngay àgg fa ma la yónni inna saata atiya gis nga sax <laughs> mu ngi dikk de akaadu tuutee gon ux fii haa ma nëbb ko duma ko yëgal kenn ba nim leen di bette ko dee ñëw ba dugal ko sawara waaw waaye borom bi yërmandeem gii yërmandeem ci yërmandeem moo tax mu yónnee ay yonent alayhimu salaatu wassalaam lu tax li tujzaa kullu nafsin bimaa tas'aa ngir bu keroogee bakkan bu nekk ñu fay ko doon jëf ci kaw suuf mu ne ko nag kaay gis nga programme baa ji tëral naa la programme man sa borom mooy yow jullit bi li mu wax Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam moom la la wax programme baa ji doxal ci lu lay may ngërëm ngërëmu yàlla ba pare na la fa firru ilallah ay woon nag yi leen daw leen jëm leen ci seen borom ba pare nag yëgal ne ne gis nga koy dem ci yàlla képp koo xam ne nee na dina ciy dimbali nga ñëw jëmba ci moom mu bëgg laa gëmloo ne may terminus bi fël ko te jàlla wa inna ila rabbika muntaha te dëgg dëgg xam leen ne fa seen boroom nag fa la déytal ba ne waaw ku la bëgg a gëmloo ne may déytal bi yebal ci man di def samay samay bëgg sama li ma bëgg samay namm namm bàyyi samay tere te mu juumoom bëgg-bëgg yàlla tere tere tere yàlla te la maa lay maa lay defar maa lay tarbi fël ko te jàll ba ko fi waaw fa daahu yaa yaa yaa yaa muri ba ko yow mii nam ma dem ci sa borom da ngaa nam ma dem ci sa borom xanaa sa borom waxu ne moom mooy terminus bi nan la la jaam ni yow même bu dee ne moo moom jàpp nga ne moo la gën a xam dara ca moo tax nga topp ko ngir mu teg la foofee yóbbu la ba foofee ñëw ba ci digg yoonu franco naay ci ne gaa yi ay ñëw leen ci man ñëw leen man man la man la mooy bàyyi mu daanu fa da'hu yaa yaa murid la Bamba waxoon radiyallahu anhu Cheikh Ahmadul Khadim ba ko mu daanu yow mu jëm sa borom kon loolu la yoonu waa ngoon nit ku ku gëmul lii bu gën a bañ ci lu am ci àddina lépp lu ñuy def ñu ngi xool nan lañuy leen di fexee ba diine l'islam du dox pratique bi kenn du ko fi def waaw te képp koo xam ne mu ngi lay limiter sa ngëm yàlla sa biir néeg ak sa biiru ruq kooku rey na la ndax yow sa dund gi sa dund gi sa journée mais lépp doo nekk sa biir néeg bu dee ne kuy liggéey ak kuy jox ay siite ñu ne la la yow sa jaamu yàlla kon de muy ëpp sa sa sa temps yépp amul benn boo xam ne war na cee jullil sa borom def ci loo xam ne luy wane ne yow da ngaa gëm yàlla anta muwahhid anta mimman amana billahi wa bi rusulihi alayhimu salaatu wassalaam yow waroo wane fenn luy biti bi tas na la sa liggéey baag yi nga doon dox nga ñëw ñu ne nag loolu rek lañ la may nga xam ne yow daanaka tëdd sangu tëdd nelaw kese ngay man kooku rey na la kooku tàqale na la ak sa borom kon nag kooku ku mel noonu bu mu la dévier fala yasuddannaka anha way way bu mu la dévier man laa yu'minu biha koo xam ne gëmul programme bi waaw wattaba'a hawaahu muy topp bànneexam kese ndax zalika zannul ladina kafaru waaw baatu yi ñu nekk neen gi waaw fa tardaa boo koy def di toox booy topp ku mel noonu yow di toox walla iyaazu billaah allahu akbar kon nag borom bi yërmandeem dafa yaatu waaw yërmandeem bi dafa yaatu moo tax àddina yeneen ci waaye saa saa am ne gis nga àddina bi bu doon ne dina peser fa yàlla la toll ni laafu yoo mais yéefar fi am guuxu ndox waaye jaru ko manu ko moroom moroom dafay yërëm di xéewale as-salih wa at ku baax ak ku bon comme niñ ko gisoon sa jaraay bu ñu génn yërmande way ndaw ci ñoom waaw moo tax xattaa yéefar bi bu faatoo boroom bi waxul sànni ko ci poubelle bi mukk summa amaatahu fa aqbara la wax waaw moo tax gis nga ñi gën yées ci xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam muy ñi nga xamante ne ñoom la borom bi faat keroog Badar ndax yërmande googu tax ak wala qad karramnaa yërmande googu la borom bi terale doomu aadama ar-Rahmaan ala al-arshi teral nañ doomu aadama alayhi salaatu wassalaam moo tax li ñuy yées yées ñoom Umayya ñoom Utba ñoom Shayba ñoom Abu Jahl keroog yeneen tubaab yi daa wax ñu gas daal di leen suturaal suul leen waxul dañ ñoo bàyyi noonu picc yi lekk seeni hein lekk seen suux yi seen yaram yu déedéet waaw ndax yërmande yàlla moo bëgg jaar yi ak lu man di dem na ngeen ko suturaal waaw ngeen gas ba mu xóot dugal te bon bon bon borom gi kon yeneen saa saa waxoon ne suuf nangu na saxaaba yu gisoon gaa yi di ko suul muy sulli ko saa su ndax daa rayoon nit <laughs> daa rayoon ku ne laa ilaaha illallaah yeneen tubaab saa saa ne suuf nangu na ku ko gën a bon ay jëf. waaye lii borom bi da koo def ngir jàngal leen xormaay dereetu jullit na mu màgg fa yàlla waaw kon yërmande yàlla yi yaatu akbar moo bu kenn désespéré la taqnatu min rahmatillah waaw te kay bu ëllëgee ma sha Allah wallahi satajiduna inda rabbikum ma la tarjun loo xam ne yaakaaru ngeen ko woon foofu ngeen ko woon ci yërmande gu rëy bés ba nga xamante ne nii laa zilla illaa zilla amul ker lu dul keram waaw bés bi tar lool nga dégg ko yow xadiis yay tax nga xam loolu am na mais bés bu la borom bi di teral yow jullit bi di la keral di la teg te suufu ronu arasam mbir mi day mel ni ba nga taxawee di julli na doon diir ba diir boobu lay def alors que <laughs> ak gudd ci ñi nga xamante ne nii hmm? mooy ñi doon mooy seen borom kon yërmande yaatu na waaw waaw ñépp ci xaj wa rahmati kull shay bu yawmal qiyaama borom bi mottali ko jël benn bi mu joxoon nit ñi ci yërëmante boole ko quatre-vingt-dix-neuf yam denc ëllëg waaw waaw akbar léegi yow bu la kenn gëmloo ne bokkoo ci ku la ko gëmloo ah bu ko déglu déedéet waaw <laughs> ñi bàyyi ma loo gis lu nekk yërmande daw ci moom ñuy yërëmante fii ci àddi ndax benn yërmande waay waay buñ dajalee yëpp yawmal qiyaam waaye nu muy deme daw neex